dañu ñoom daal tebbi nañu aas bu doon ci wax waxi léegi ñoom daal lu baax lépp pay yu baax yëpp ñoo ko jël loolu noonu bi yonent lay sa sam sa ba bañ ne ah ñoom kat yëg nañ li ñu wax ne ñu koy def subhaanallah yeeg yooyu def na ñoom ñu ngi koy def yëg nañ ko di def ni ñun yonent lay sa sam lan la wax daalika fadlullah loolu ngëneelul yàlla la alhamdulillah yu tiihi moo koy jox man a man yasha ku ko soob waaw loolu tekkiwul hadis yi tekkiwul ne way ñàkk yi ñoo gën ñu amul ñu de ñu am ñi déedéet déedéet bal ñi am ñi te loolu insha allah mooy li gën dëgër masala la boo xam ne tamit taxawoon nañ ci ci masaalik bi boroom masaalik bi mu ko tuddee moom dafa jël position nañ euh, loolu wute la waaye euh, ñi nga xam ne mooy al ghani ash-shakir ki nga xam ne daa woomal ba pare bi sant kooku moo moo gën waaw am ñoo xam ne dañu ne ku nekk rek ak fa boroom bi teg waaw bu dee boroom bi daal lab la teg yow kookoo gën ci façon nit bu mel noonu waaw <laughs> loolu it lu rafet la waaye mooy euh, parce que ki nga xam ne dafa am tay sant kooku day man a jëfam day jalgati te tamit li mu mën a def ci lu baax ki ñàkk du ko man chantier hôpital bu taxaw boo xam ne nit ñee ngi dee suñu réew yi comme ay weñ borom bi def la milliardaire nga jàpp ci sa xol sa lépp jël sa yitte defoon ko naal boo am borom bi may la ay alal ak yooyu nga jël tabax hôpital boo xamante ni nii bu impact ba pare jënd ay matériel jële ko fu nekk dugal ko ci bato yeeg yooyu am ay collaboration yoo am ak ñeneen indi loolu nit ñi man léegi deegu bari googu wàññeeku ñu bari nga leen di soulager xoolal gëneel gu mag googu kooku ki ñàkk manu koo am waaw ki nga xam ne dañoo xiif bay waaja dee ak yooyu nga ñëw di leen dundal ak mooy ngëneel yooyu te moo nga saxaaba yooyu waxoon yeneen tubaab yi saa salaam ba par plus ñooñu du ñu yem ci lool ba pare dañuy jaamu yàlla <laughs> waaw seen xol seen lépp ñun bàyyee ko seen borom moo tax ñu ne la ñooñ fuqara lañ ndax dañoo nangu yaa ayyuhan nas antumul fuqara ila dañoo dañoo aajowal seen borom même bu dee ne seen poos yi diis na xam nañ ne mbir yi ah, ñoo madara yem ci ñoom waaw waaw ñoo suuf su wow yem ci ñoom du leen dévier ci seen borom waaw dinañ ko utiliser ngir dimbali nit ñi waaye bu ñu ko ñàkkoon ñoo ñàkk suuf la ñemale ñoom dank suuf boo boo sànni fee ñu lañ ñàkk ñoo yem ñooñu insha allah ñoo féete ay daraja ñeneen ñi mais sauf que léegi nga ne ma waa léegi taxawal la fait ñoom ñu yéex a dugg dañ naan la loolu du dara parce que borom bi moom mooy moom mooy euh, mooy ki nga xam ne nee na day xisaab nit ñi ëllëg waaw borom bi lu mu la jox dina la laaj sa alal bi foo ko jëlee ak ba nga ko amee foo ko dugal waaw te dina def compte yu ak yow loolu kese la. léegi compte boobu muy def ak ñoom moo tax ñoom ñuy yéex a dugg ki nga xam ne amul imagineel <laughs> walillahi masalul ala yow instant bi waa waa waa fisc bi bu jëlee France wala suñu réew yi nga xam ne fisc bi dañuy am ay ñoo xam ne ñoom ñooy xool ndax affaire yi c'est régulé est-ce que gars yi il déclare bien ak yu mel noonu mais ki nga xam ne amul lu mu déclarer <laughs> kooku sonalul waa fisc bi. qaamahu laa ya Abdul Aziz sonalu leen wallahi kii sonalu leen kii bu ñëpp meloon ni moom yéen du ngeen sonn mooy ki nga xam ne amul dara d'ailleurs moom ci ci ci ci ci liñ naan minima sociaux yi ci lay yar ci lay laal te loolu léegi jaratul déclarer parce que gars yi ci boppam ñoo koy déclarer seen bopp ñoo koy jël à la source la ñuy jële affaire yi xam ne lii fii lañ la jox te lool sax du lu ñuy déclarer fisc bi parce que buñ la joxee ay aides yooyu du loo xam ne day am impôt yooyu séeméek yooyu lay fajoo ak yu mel noonu mooy borom bi de mooy waa fisc bi ñooñu ñoo nit ñi sonn waaw mais ñi nga xam ne nag ñooy entrepreneur yeeg chef d'entreprise yeeg ak ñi nga xamante ne nii am nañ activité voilà ñooñu ñoom dañuy xool <laughs> te sax bu dee salarié la léegi bu dee en France gars yi yow sa emploi bu dee salarié nga sa employeur sa ki lay kii moom mooy déclare directement ci moom la ñuy jël affaire soxlawul yow ngay dee ngay ñëw di ko dugal mais bu dee ñi nga xam ne ay indépendant lañu ay chef d'entreprise lañu ñooñu nga xam ne c'est déclaratif ñooñu nag la ñuy seet ñooñoo sonal gaa yi waaw léegi le fait que ñuy ñuy seet ñooñu moo tax ñoom seen dossier dina yàgg tekkiwul ne bu boobaa voilà kon nag ki nga xam ne moom amul liggéey amul dara daa fekk de moo gën ki nga xam ne moom fii mu ne entreprise la yor société la yor mu ngi nii ñu taxawal euh, te dossier wam ne ko yow moom dafa ñu xool xool nga ñuy xool loolu yàqu ci dara bon tekkiwul rek ay mbiram dafa yàqu déedéet loolu yàquwul loolu ñëwul yàqu dara ci ay mbiram voilà mooy borom bi daa fekk ne borom bi mooy alxakim mooy aladl ki nga xam ne dafa maanu te dërëm bu mu la jox bés dina ñëw yuhaasabul mar'u ala naqiri dinañ xisaab nit ki ci même bu dee tàndar ma catu lay tay ne ak yooyu yëpp dañ ko ci ni mu sew sew dinañ ko ci atte comme que nag alal yi ñu ko joxoon daa bari ku yàlla joxe milliard ah mu ñëw di la àtte ca milliards yoo yële dina la laaj milliards yi fan la jóge woon ak noo ko dugale def ak yow les comptes waaw loolu nag moo la koy téye boo paree loolu yëpp moo tax yonent may saasaam dañ leen téye duggaguñu tekkiwul ne duñu dugg ah voilà mooy ñu ngi ci cours de dugg que euh, waaye il ñu daal di li nga xam ne moom la leen borom bi joxoon ndax kat borom bi moom dafa responsabiliser ñëpp kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi la rasulullah wax yéen ñëpp sallallahu ay sàmm ngeen te nekk la ko boroom bi jox ngir mu sàmm ko ah borom bi nag dina ko ko laaj kon nag mu ngi noonu ah dina ko laaj ne la la ma la joxoon loolee ananan nga ci taxawe waaw waaw an shababika sa ndaw gi foo ko foo ko paase sa alal ji sa dund an umrika sa dund gi waaye sa alal ji lu ne borom bi dina la ko xisaab loolu moo fa téye ñi waaw moo tax mu ne ñoom wa ashaabul ja wa ida ashaabul jaddi maa nga fekk waaye boroom alal ya moom na mu nga leen téye di leen xisaab ngir xool seen alal ya def ak ñoom les comptes euh, mbir ya leer dañ ciy jànge ne tamit ci hadis bi que ne lii mooy yoon waaw képp koo xam ne sas nañ la liggéey bu liggéey ba jeexee war nañ laa woo te la ko dénkoon ci turam walla ci turu nguur gi bu dee nguur la wala turu association ngeen def bilan waaw ab soci ab association ngeen bureau bi ñu fi fal bu ñu ñëwee bay seen mandat jeex war nañoo def bilan ñu teg ne ñoom kat bi ñuy ñëw lii ak lii lañ fi fekk ci wàllu koppar wala waaye côté activité yi ñu doon def ak yi nga xamante ne lii ak lii lii fi amoon ñun biñ ko jëlee lii lii lañ def lii wëg lii bu dee luñ ci yokk lii lañ ci yokk bu dee it yu xam ne ci suñu mandat la wàññeekoo ñàkk résultat ñu wax lan moo ko waral non seulement doo yem rek ci ne lii mais da ngay leeral nan ngeen def ba am les gains yii bu dee côté alal ji yan activité ngeen def gaa yi xool est que jaar na yoon waaye bu dee kees gi daa rës voilà yow bi ngay ñëw ñu lay fal ay dix mille euros newoon ci kees gi wala cinq cent mille francs CFA léegi bi ñu leen falee seen mandat deux ans ngeen dem affaire bi deux cent mille euros def ci bu boobaa di ngeen laaj loolu mooy yoon waaw gouvernement yi c'est comme ça ministre bu ñu fal amul ay kii dañ ko dàq nañ ko ëllëg mu dem toog non loolu loolu loolu mooy ñi nga xam ne xamuñu seen bopp quoi xamuñu luy xew waaye foog ñu laaj après mu am ñoo xam ne ñu indépendant nag ñoo xamante ne nii mbir yi defuñu ko lu dul ngir seen borom bu ñu ci seet parce que suñu couleur politique la yorog yoru ko déedéet dañuy xool est-ce que waa ji jaaraloon na yoon wala déet bu jaaralee yoon xayrun mu jaaralul yoon ñu laaj ko lan moo tax jaarul yoon bu jaree ay daan yoo xam ne moom lañ teg mu waree remboursé mu remboursé mu fay mu fay waaye waru la nekk loo xam dañ koy nëpp nëppal ne garaawul bu ko loolooy tax ñàkk am euh, luy ñëw ca gannaaw ginnaaw ñi nga xam ne leen a jox ay responsabilité yow ñu jox la budget jox la ministère wala jox la entreprise wala yu mel noonu wala chantier boo xam ne dañ leen bu fi mbënd mi amati ñu jox la ay milliards tànqal la ko sa waay tibbal la ko nga ñëw ba affaire yi dix ans ya mat dara doxul affaire yi gën a après ñu ne bon on va relancer beneen loolu mooy la ba loolu du wax ji relancer fa bala ngeen a relancer di jàlloon nag nan la milliards yooyu fan la kan moo koy kan moo koy xoolaat ci ginnaaw càmbar ko inspecté lu tax premièrement ana milliards ya fu ñu tollu loolu benn la deuxièmement la ngeen ca def la jot a dem fan ngeen ko def ak troisièmement lan moo tax amu ngeen résultat comme ni nga xam ne neewoon ngeen man ngeen ko ba moo taxoon ñu yekkal lu toll noonu dénk leen ko ngeen noonu man ngeen ko loolu lépp ay question la yoo xam ne ñu war a laaj képp koo xam ne tontoo tontu bu baax ñu tëj la ci ndungu siin ba keroog wala nga fay léegi fay te bu jaree sax kooku ñu dóor ko ay daan da loolu loolu l'islam bañu ko ah moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne gis nga waa ñi nga xamante ne nii. day bañ a joxe zakat dinaañ ko jël ba pare jëlaale def wàll <laughs> moo tax loolu <laughs> kii <laughs> waaw loolu loolu ci alalam kay waaw waaw loolu moo tax wutee la ci boroom xam yi loolu est affaire boobu affaire boobu noonu noonu day demee noonu ba léegi waaw jël wa shatram min waaw daal di koy jël ndax lan mu nekk punition muy ta'zir ci moom parce que comme que moo def lu noonu moom ñu dóor ko loo xamante ne nii nag moom ay ay daan la loo xamante ne nii moom lañ koy dóor loolu <laughs> taxu yooyu gisoon nañ ko ci zakat bi <laughs> non seulement boo bañee fay zakat naan ak yi nga zakat boobu mooy ko impôt yi yooyu yëpp yi nga xam ne état bi dañ koo teg ñu ne la joxeel nga ne joxe woo fenn waaw di luubal wala luubal affaire yi loolu l'islam bañul ñu tanzir la waaw ne ah comme que daal lii lay def ñu jël ay mbir daal ay daan daal di la koy daal di la koy dóor kon nag loolu lu ama am solo la kon lii dañ ciy jànge yonent bi alayhi salaatu saab li mu ne eh, kii mooy eh, te waa way way alal yu bari yi ñu nga leen téye eh, di leen di leen di leen di leen di leen di leen di leen xisaab di leen laaj ana seen alal ya fo yooyu loolu noonu dafa am solo waaw loolu gis nga bu amoon léegi affaire yu bari la réewu tubaab yi loolu rek lañ ñëppale ah justice waaw mooy yoon président loo nekkal président de tous les français wallaay boo fi defee la neex bàyyil ba nga pare xam nga moo nee président rek ñaan immunité xam nga lool amul ci l'islam l'islam moom nga nekk président xalif général xalif nangam des musulmans sawaay boo fi defee lu dul noonu da ngay dem te loolu joxoon nañ la devant la justice ah, Seydina Omar ak Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib eh, nañ dem ah nañ dem ci tànnal ku la neex ñu dem Seydina Ubay naka noonu Seydina euh, Ali ibn Abi Talib ak bu euh, histoire euh, kongam ba bu kongam ba gis nañ ko yooyu yëpp mooy xalifa bi ci boppam moom lay dem ndax daa ku mu amal kii ñu yóbbu ko devant la justice loolu mooy l'islam mais en démocratie ñun dañuy ne ñoom lañuy ñuy roy waaw léegi ñoom ñu ne bu dee en France daa lañ naan la waaw léegi yow Euh, immunité bu fekk yaa ngi nekk président yu bari mënuñ la cee topp mais tekkiwul ne si ba ba ilal abad de bés boo jeexalee sa mandat yooyu yëpp ñu commencé ubbiwaat ko waaw gis nga président France fii yoo xam ne ñoomin Chirac yooyu yëpp dañ leen a condamné ah waaw ñoomin Sarkozy ñoom ñëpp ils ont été condamnés wala te pourtant ay président la ñoon loolu doo ko gis Afrique wala boog en tout cas lu dul mu nekk genre genre vengeance yoo xamante ne nii genre vengeance lay doon nañ fayu ko waaw nga xam ne dara du ci leer dañuy tuumaal waajit voilà te am na ñeneen ñu gën a def yu gën a xesaw wala yu mel ni mu def mais comme que fekk si na ñu jiite ñu bàyyi leen lool nga xam ne lii deux poids deux mesures la mooy lii di justice ndax justice day taxaw balance day balaa baax day am ñaari côté waaw côté yi tolloo voilà mais bu dee bii moo gën a diis beneen bi ci départ loolu mooy li jub amu fi te loolu nag moo xew suñu réew yi li ngay dégg du ñu naan ay on va des auditeurs yooyu yëpp képp koo xam ne. Eh, ñëw nga ci ñi ñi nga xam ne ñoom la borom bi joxagul pour l'instant caaye bay rek yi yu bees yi ñoo jiiteegul ku dem ci ñoom ñu bala ku ñëwul ci ñoom nag di jéem a résister ñu génne dossiers yi daal lay bàcc biir ndungu siin woola waa dikk waa dikk am lu ñu lay dikk te loolu lépp affaire yi caaxaan la kon nag affaire yi lii nii suñu borom bi wax euh, euh, yonent bi saa saam di wax fii day ware ne mooy contrôle ak auditer loolu dafa am solo te bu amul rek day tax laisser-aller bi day am nit ñi di def lu leen neex ndax xam nañ ne de toute façon lu ma mën a def du mujj fenn bu subaa ñu ba ma ma daal di dem nekk sa euh, alal dama jotoon a jël def ay prêt noo jox ko ay turu ñeneen parce que damay bañ feeñ yooyu bu ko defee ma daal di récupérer yëpp di yaataa yumbe di wër ci réew yi di daal di bànneexu di insikar la kon yooyu yëpp nag ay caaxaan la voilà léegi nag mu ne Kanta kon côté boobu la am solo mu ne waa Kanta waa safara ghayra anna ashaban naari ba ma gisee waa àjjana moom ñu mujj ñu njëkk ña fa ña fa ëpp ñu ñàkk na boroom alal ya fekk naa ñu ngi leen taxawal di leen àtte ca seen alal ja leen seen borom joxoon mu ne Kanta waa safara moom ba may ñëw fekk na moom qad umira bihim ilal naar ñoom digal nañ leen ñu dugg safara ñu leen dugg leen ay aywa ñu dugg biir safara voilà mu ngi noonu <laughs> ndax la Abdullah ñoom moo bokk na ñu njëkk ñi ñi gën neex àtte waaw ah, parce que ñoom seen mbir day leer ñoom dañuy ñëw shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa afidatuhum ak wa juluduhum bo ñoom dañuy ñëw seen lépp daal di daal daal daal di seede contre ñoom waaw te ñoom ci seen bopp duñ mën a wax lu tax yenn yi lool côté yi nga xam ne dañuy weddi ndax inna lil lil qiyamati arasat li mawlana ibn abbas wa ah, yawmal qiyam daa may bërëb yu wute fenn fi dañuy weddi naan non déedéet du ñun wallahi déedéet maa kunna mo kaafir ñu newuñu ay yéefar beneen bi ñu ne fa'tarafu bi dunubihim waaw fa'tarafu bi dhanbihim fa suqqan li ashaabin naar waaw ñu reconnaître seeni bàkkaar kon ak sori sa biir sawara sori yërmande yàlla ñeel na waa sawara ak yooyu ak seen kër yi di wax ak ñoom ak yooyu mbir yi leer ñoom moom du ñu am leer ba pare du ñu am leer ak lëndëm kese la ñuy ne ñu ne leen aywa duggi leen biir a yeneen ci laay saar saam nee na nag ma ñëw taxaw ci buntu safara fa man daxalaha nisa ba ma ñëwee biir safara moom ñu ëpp ñu nga xam ne ñoo ko loger ñooy les locataires la locataire ah du sax locataire les habitants parce que kaw suuf moom foo mën ni dëkk locataire nga waaw locataire de la maison blanche xam gars dañ koy wax <laughs> locataire de la maison blanche gars yi ñoom ñoom ñoo luyee le président des États-Unis ñu ne waa ji moom locataire la waaw moom mooy locataire de la maison blanche mooy de toute façon léegi ñu jëlee la fi. waaw sa quatre yi ñu la may moom boo ko waa waatee jeex na da nga fiy jóge waaw président yépp nag lool lañ war a xam xataa buur yi na leen leer na ay locataire lañ ndax duñ fi sax foofu sax fu nekk rek mën nañ ne locataire nga waaye nag dañ la koy tuddi ne yaa ko moom ndax loolu ngëneelu yàlla bu mu la defal la waaw bu mu la defal ba pare di la woowe alal ji di la ko askanele te ndax kat moom moo ko moom ndax ngëneelam yi nga xam ne moom la leen defal waaye tekkiwul boo gëmee ne fii sax mooy nax ka sa bopp ndax xam nga ne moos fi nga toog sa baay fi ne woon nga hérité ko wala yu mel noon nga toogal ko fi waaye xam nga ne moos mbir yi moom du sax ci sa xalaat du sax ci say loxo ndax bu saxoon bu doon sax ci loxoy kenn doon na sax ci kilo fi jiitu kon nag loolu ay chaise la yoo xam ne moom tey yaa ci toog bu ëllëgee ñu yëkkati la teg ci jal bi keneen te buñ lay yëkkati yow doo ko yëg mooy da ngay faatu wala boog bi ngay dund lañ lay destituer kon nag mu noonu kanta mu ne waa safara moom ma ne gaa yi ëpp ñu fa dugg waaw mooy eh, jigéen ñi waliyasu billah waaw ñi ëpp ñu dugg sawara ñooy jigéen ñi ñu nekk sawara waaw laa ilaha illallah tolool yenent mi alay saatu salaam daal dina koy leeral ci beneen xadiis boo xam ne ci la doon wax <laughs> eh, bi mu ne gis naa boobu xadiis mawlana ibn abbas la radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni ne ci sahihayn xadis la bu gudd nag taxuñoo jóg moom naan inni ra'aytul janna gis naa ajjana après mu ne gis naa it safara waaw mu ne wa ra'aytun naar gis naa safara man yonente bi alayhi salaatu salaam falam arakal yawmi manzaran qat bés masumaa gis ni tay gis bu garaawe noonu bu ñànge noonu masuma koo gis man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xattu masuma la masula am la ma fa gis <laughs> parce que foofu la fa ñàng waa dafa boroom ba diggee ak la mu fa def ngir ñi nga xam ne ñooy rëy rëylukat yeeg ñooñu ay way jële ak ñi koy weddi <laughs> képp ko weddi yàlla rëy rëylukat nga waaye mënoo rëy mu ne masumaa gis lu ñànge noonu nee na ma gis waraaytu aksara ahliha nisa ma gis ñu ëpp biir sawara moo jigéen xaalu ñu ne ko mais li ma sahaaba yi ne yonente may sa salam mais li ma ya rasulallah mais dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mais lu tax mais lu waral ñoom ñëpp fa qaala li kufrihinna ndax ñoom dañoo bari lu ñuy weddi sahaaba yi radiyallahu qiila ay ay yakfurna billah a jigéen ñi dañuy weddi yàlla mu ne qaala mu ne déedéet du lool de mu ne wa yakfurna al ashir wa yakfurna al ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka shay'an qaalat ma ra'aytu minka xayran qatt waaw kon loolu la yeneen ci waaye saa saa am ne moo am na ci yeneen riwaaye dane lii li kufrihinna waaw li kufrihinna waaw liñ ko laajee bi ma yaa rasulullah dane bi kufrihinna bi kufrihinna ndax li nga xamante ne mooy weddi gi ñuy weddi yàlla li ñuy weddi mais weddi lan yàlla moo la ñu ne ko ndax yonent way sa sa mii ñoom dañuy weddi yàlla qaala bi kufril ashir ndax dañuy weddi njëkk njëkk boo leen defal bu ñu meree ne defoo fi tus waaw wa bi kufril ihsaan ak njëkk boo leen defar ak dëkkaale al ashir mooy dëkkaale gu rafet yakfurna al ashir wa na mooy dëkkaale gu rafet goola ci borom bi may nga am ci soxna mooy en général ngay dëkkaale ak moom gu rafet bis bu la meree ne la ma fee def dara waaw tus yow mii nga xamante ne mii mos dama la doon muñal kese ma soo maa defal dara loolu lañu lay wax wa yakfurna al ihsan yekk gooleen mën a defal rafet lu mu rafet rafet rafet sawaay bàyyil bañ mer rek waaw te loolu mooy ida xaasama fajar te loolu ci jikkoo lay yonent way sa sam doon wax naafiq yi doon melale ne bokk na ci bu ñu xulóoweeg yow rek daal di lay kàccoore wax la loo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne li ñuy wax amul waaye ñu wax ko nag ñu bari jàpp ne li ñuy wax noonu la Allahu akbar waaw wa yakfurna aw bi kufrihinna wa yakfurna al ihsan léegi nag mu leeral ko mu ne law ahsanta gis nga boo rafetaloon ilaa ihdahunna ci kenn ci ñoom femme yooyee hein ad-dahra sa dund gi yépp ngay demer dew di sonn di def lu ne ngir ñoom <laughs> kulla summa ginnaaw gi ra'at minka shay'an ñu gis ci yow benn mbir boo xam ne neexu leen képp képp benn nga def ko loo xam ne neexu ko wala loo xam ne moom ci boppam moom moo gis ne baaxu lii neexu ko ah lan la lay wax danaan la maar aytu min ko xayran qat masumaa gis nga def lu baax ma masoo def lu baax ba bari di ko yuuxu ca kaw mu ne nag loolu gis nga jikko ji xam nga fii ko waxal yàlla xam ne ji suñu jigéen ñu bari nii lañ mel wal iyaadu billah yonent bi alayhi salaam nag nee na nag la tax ñu ëpp sa war a nag jikko ji la ah ilaha illa wuu tout wolof du waa dégg affaire bi <laughs> saabu wolof bu ne war na koo dégg waaw waaw dañ moom moom yemuñ ci lool moom ba pare tàccu la nag ne ma soo def dara lu baax waaw lépp ñu suul ko loolu mooy suul ndax al mooy ak suul jël lu baax suul yéeféer bi dañ koy woowee yéeféer parce que njëkk yi ko boroomam defal au mu sant ko déedéet waaw da koo jël gas ba mu xóot suul reconnaître ko déedéet yàlla moom sax amul walla samay njàq samay samay samay euh, coobare bopp laa amee maa nekk ci ki nga xamante ne daal samay euh, liggéeyu bopp la man daal maa xereñ maa mën a def daal la maa maa ma maa maa manoon a jàng waaye yàlla dara mbir yi suñu réew yi c'est la bravoure de notre peuple la ténacité de notre peuple ah euh, l'amour du travail de notre peuple waaye yëfi yàlla dara seeni àtte seen yoon ñu génn ci lépp luy yàlla ne say kii séculaire lañu allahu akbar waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu leeral na ko ci hadis boobu te loolu moo tax waaw loolu moo tax ñoom ñu ëpp fi nga xamante ne mooy sawara wal iyaazu billah kon nag lii ay wane ñaawu jikko yu mel noonu ak euh, képp koo xam ne yeewu nga te bëggal nga soxna yi nga xamal leen ko moo gën nga leen di wax ay waxu waxu caaxaan yooyu waaw yéen yéen yéen ay jaaraamaa yéen waaw nekk rek ci seen lu fàdd loolu nga xam ne nekk fi ay ay ay féminisme ak yëfi caaxaan yooyu nekk ci discours yooyu rek da ngay gis ne gars yi dafa polluer ba polluer yi nga xam ne ñooy waxtaanu diine yi waaw day gis ay conférence yoo am bu ñu ñëwee ñu bëgg a jël temps bi yëpp wala lu bari ci temps bi di sant jigéen ñi kese mel ni jigéen ñeeg góor yi booy sant santal ñun mu jeex mais lu tax il faut voilà ñii ak yii ñii kese ñii bi yooyu loolu di koy yéeféer yooyu ñu bëgg a paas ci gars yi déedéet affaire bi santal képp ku def waaw waaye ay jël ñii ñoom ba pare bëgg a ñeneen yi yow même bu dee góor nga yaa ngi yor jikko ñu mel nii waaw te jikko ju mel nii nag jikko la jigéen ñi dañoo ëpp ñu ko jikko waaye góor gu mel nii na la leer ne bu la borom bi gindiwul fii mooy sa sa terminus mooy sa war a wal iyaazu billah kon nag hadis baa ngoog lëkkaale ma bunt bi leer na mooy e, ngëneelu ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ba ma taxawee sawara buntu àjjana bokk gis naa ñi ëpp ñu fa dugg mooy way ñàkk ñi kon ngëneelu ak ñàkk bu dee de nit ñi jàpp nañ ne aw aw xas la wala ab taar la lu ab gàtt-gàtt la ah loolu mooy fi nit ñi waaye du fa yàlla du loolu te xam na lu tax ku nekk mu def la nga ñàkk ku amit xam na lu tax mu am mu jox la ndax ñi nga xam ne noonu la xame ne ñenn ñoo xam ne bu leen defaloon dootuñ ko jaamu la xamee ne ñeen ñoo xam ne ñoom xamuñ diine ju ñàkk xamuñ lislaam gu ñàkk boo leen joxul du ñu mën a jaamu seen boroom boroom bi di leen jox ngir ñu mën a des di di ko jaamu ba ni mu leen di fay ëllëg loolu lépp bi fadlihi tubaarak tabaraka wa taala ci ngëneelam moom tabaraka wa kon ñu yem ni ci jotaay bii di ñëw insha taala ñu hadis bu mujj bi ah ci buntu bi mais hadis bu gudd la nag insha allahu taala mooy bi nga xam ne moo mujj mooy hadis numéro deux di wax